léegi nag ginnaaw masala boobu nga xam ne mooy li jëm ci wàllu kon taraawix yi kon gis nañu atteem insha allah wax nañ ne li ñu jàpp ne moo gën a dëgër te loolu mooy mbir moom kon day ci luñ doyal ak cas par cas wallahu taala léegi nag ñu ñëw waa léegi nombre de rakka yi nag nombre de rakka yi mais ñaata rakka la julli taraawix mooy ci ñi nga xam ne léegi mu ñëwee ci côté jàkka ji jàkka ji waaw ñu koy def ci jàkka yi waa léegi est-ce daa am nombre boo xamante ne nii euh, moom la ñuy euh, def wanuñu ko jàll al imam al hafiz ibn hajar mu ne uxtulifa fi adadi rak'at mu ne boroom xam-xam yi wuti nañu ci nombre rakk yi nga xam ne moom la non seulement Seyna Ubay ba muy sara hadis boobu la ko wax biñ nekk Abdullah moom la doon def bi ko Seyna Omar ne muy jiite nit ñi loolu ci bopp xam riwaayaat yi dañ ci wute am na ci Muwatta imaamu Malik mu jëla ko ci Muhammad ibn Yusuf an Sa'ib ibn Yazid mi ñu fi gisoon saxaaba boobu nga xam ne tout tànk la woon radiyallahu anhu bi ima ki nga xam ne Seydina Muawiya doon corriger biñ nee ci maqsuura bi fàttaliku ko <laughs> mu ne moom foofu dane onze rakk la leen jiite woon mu ne te lool Sa'id ibn Mansuur soloo na ko ci beneen wàll boo xam ne daf cee yokk mu ne te nekkoon nañ doon tari ay deux cent aaya ba pare doon taxaw nag taxaw goo xam ne ah ndax gudday waayu taxawaay ba mu ne al imaam al xaafis mu ne imaam euh, Muhammad ibn Nasr al Marwazi moom rahmatullah alayhi soloo na ci yoonu Muhammad ibn Ishaq menn muy euh, borom al Maghazi mu jële ci an Muhammad ibn Yusuf menn mi imaam al imaamu Maalik jële fële ci Muwatta mu ne moom foofu nag dane salaasa ashara mooy li nga xam ne moom la leen jiite woon mooy treize rakka la Seydina Ubay jiite woon saxaaba yi radiyallahu anhu jamii mu nekk lool al imaam Abdurrazzaq soloo na ko ci beneen wàll mu jaar ba léegi ci Muhammad ibn Yusuf boo seetee lépp ci moom la jaar foofu mu ne ihda wa ishrin onze rakka non vingt et rakka ñaar fukki rakka ak benn la leen jiite woon mu nekk imaamu Maalik soloo na ci yoonu Yazid ibn Xusayfa mu jële ci as-Sa'ib ibn Yazid foofu mu ne ishrina rakka vingt rakka loolu imaam al-Hafiz mu ne lii dañ koy yen cent witar bu ci yokkee witar mu to mu mu dëppoog bu Abdurrazzaq bee rahmatullah alayhi ne vingt et un mu ne wa an Yazid ibn Ruman jële nañ ci Yazid ibn Ruman rahimahullah mu ne kaana an-naasu yaqumuuna fi zamani Umar bi thalath bi thalatha wa bi thalathin wa ishrine bi thalathin wa ishrine nit ñi dañ doon taxaw jamonoy Seydina Omar di julli ci doon vingt-trois rakka mu ne ta al imaam Muhammad na Nasr solo na ci yoonu Ataa rahmatullah ala al-jamii' mu ne adraktuhum fi Ramadan yusalluuna ishriina rak'a wa rak'aatin witr waaw man de dab naa leen mooy taabi'i yi moom taabi'i la woon saxaaba yi ak yim dundaloon ñu ngi julli vingt rakka ak ñetti rakka yoo xam ne ngir witar léegi nag lii eh, kon. mu ne al imaam al xaafis mu ne dajale yii nii lu mën a nekk la que ne mbir mi lenn la mooy da doon wute selon xaal yi nga xam ne moom lañ doon nekke waaw que loolu mooy que yenu na que da doon nekk bi ixtilaafi euh, euh, daalika al ixtilaaf bi hasabi tatwiil al qiraa wa taxfiifihaa da doon nekk selon est-ce imaam bi dafa guddal jàng ne wala daf koo woyofal bu ko guddalee mooy rakkay day gën a néew bu dee nag da daa daa woyofal euh, tari gi. Euh, li muy tari ci biir euh, rakka yi bu boobaa nag mu daal di koy mu daal di bari rakka yi loolu mu ne te lii ci la al imaam ad-Daawudi ci la rahimahullah ci la dogu waaw euh, mu ne da boo seetloo adab bu njëkk bi mooy bi ne onze loolu daa dëppoo hadith sayyidatu Aisha bi ñu fi gisoon mu ne yonent bay saa saam du yokk ci ramadan nekkoon na doon woon yokku ci ramadan ak en dehors de ramadan onze rakk xam nga ne saxoon nañu ne yonent saa saam onze rakk da ko doon la doon am na tamit waaw même bi dee bi gën a siiw mooy onze waaye treize amoon na tamit comme niñ ko gise woon voilà eh, lu ama am solo la mu ne imaal imaam Muhammad ibn Nasr daal dinay nettali ba léegi rahimahullah ci jële ci Daawud ibn Qays ci yoonu Daawud ibn Qays mu ne adraktu an-naasa fi imaarati Abaan ibn Usmaan wa Umar ibn Abd al-Aziz ya'ni bil Madiina yaquumuuna bi sittin wa thalathina rak'a wa yutiruna bi thalath waaw wa qala Malik huwa al-amru al-qadim 'indana mu Muhammad ibn Nasr al-Marwazi ba léegi ñu ngi ñaata rakka mooy la ñuy julli ci tarawih yi foofu mu ne ah ci yoonu Daawud ibn Qays mu man de jote na nit ci fi nga xam ne Abaan ibn Usman radiyallahu anil jami' moom moo ne woon ne de Médine naka noon bi Seydina Omar ibn Abdul Aziz ibn Marwan ne woon muy alxalifa alxamis nekk woon gouverneur Médine man fekk naa leen fa de Médine ala saakina abdul salaam nit ñi ramadaan yi six trente rakk lañ doon julli <laughs> waaw bu dee da ngaa fa comme bi comme ni ñu doon wax xam nga ne bu ñu la dee trente rakk moom nga ne mais attends trente six fan weeri koy rëyale nii naan saway <laughs> trente-six rakka ba pare huit are ñetti rakka muy trente-six trente-sept trente-huit trente-neuf muy trente-neuf rakka imaamu Malik rahimahullah ne man de lii li muy mbir mu yàgg mi nga xam ne ci ci ñun fii Medina loolu laa fi fekk waaw moo tax eh, imaam as ah, mu ne wa ani Za'farani imaam az-Za'farani jëlee na ci ash-Shafi'i men mu ne ra'aytu an-nasa yaqumuna bil madina bi tis'in wa salaasiin mu ne man gis naa man a ash-Shafi'i nit ñi Medina xam nga taalibe imaam Maalik la woon foofu man gis naa te imaam Maalik nee na man di lii laa fekk nee na ay bid'a lu tegook ay centaine d'années man lii laa fekk waa Medina di ko def man Maalik waaw mooy lan mooy trent neuf rakka mooy ba imaamu Shafi'i ne man de dab naa Medina nit ñi di trente trente-neuf parce que trente-six plus trois yi ñuy witare muy trente-six trente-sept trente-neuf mu ne man loolu laa dab waa Medina di def fanweer mooy ñeent fukki rakka yu mel yu manqué benn waaw mooy weer rakka ak juróom-ñeent waaye wa bi Makka kanta Makka man ash-Shafi'i ba ma fa demee rahmatullahi alayhi ñoom bi salaasin wa ishrina maa ngi leen fekk ñoom ñu ngi doon def nag vingt-trois lañ doon def waaw mu ne walaysa fi zalika walaysa fi shay'in min zalika dayq mu ne amul nag lii ci lii ma gis waa Medina trente-neuf waa Makka vingt-trois amul dara ab xat-xat bu ci am waaw ba pare moom imaamu Shafi'i mu ne in ataalul qiyam comme li imaam euh, al-Hafiz doon wax ne noon lañ ko mën a dégg wax yi li tax yii nekk onze yii ne treize yii ne euh, ñuy wax ay vingt yooyu mooy bu dee ne dañoo guddal taxawaay bi ci jàng maag yooyu wa aqallu sujud fa hasan ba pare ñu néewal sujud yi loolu lu baax la waaye wa in aktharu sujud buñ bërilee sujud yi wa axaful qiraa bu xasan ñu woyofal njàng mi tamit ndax suuraale ci nit ñi ndax ima yonent saa salaam doon na digle lool comme eh, xew-xew Seydina Muaaz bi nit ñi bu ngeen jiiteetee eh, na na ngeen na ngeen woyofal ndax nangeen xam ne nekk na seen ginnaaw ad-da'if ki nga xam ne dafa faible ak ki nga xam ne dafa mage ak ki nga xam ne daa am aajo ak xale beeg ngi am aajo loolu it bu dee imaam yi gis nañ ne bon. ñu gàttal tari bi te bari rakka yi fa xasan loolu it baax na wallahu taala aalam voilà kon mu ngi noonu mu ne wal awwalu ahabbu ilayya loolu gisoon nañ ko ne Shafi'i yi ñoom tuulul qunut moo leen gënal <laughs> gisoon nañ masala boobu ci jotaay yële waaw mooy taxawaay bu gudd di jàng Euh, euh, euh, loolu moo leen gënal ci naafila moo tax al imaamu Shaafi'i rahimahullah mu ne bi te néewal sujóot yi mooy nga xam ne yi mooy du bari noonu loolu moo ma gënal waaw kon mu ngi noonu al mu ne al imaam al-Haafiz Ibn Hajar mu ne wa qaala at-Tirmidhi mu ne na xam nga lii waa imaam waa kii doon def al imaam bala ñuy jàll Waliyuddin <laughs> al-Iraqi xam nga la moom doomu. Zaynuddin al-Iraqi la sëriñu imaam al-Hafiz ibn Hajar bi muy al imaam al-Iraqi mi def euh, sharh Sunan Tirmidhi e, moom te borom alfiya bi ci wàllu siira ak wàllu tamit euh, li nga xamante ne mooy euh, naxwa ah, ñu kii ak kii nu mu tudd ilmul hadith def na ko ba imaam as-Suyuti naan fa'iqatun alfiyatu iraqi que ne sama alfiya bi ma def ci wàllu xam-xam muy mille ay mille ay milliers deux vers yoo xam ne da koy wax ci wàllu xam-xamu xadiis mu ne loolu moo féete kaw alfiya bi nga xam ne moom jiitu woon na al imaam al iraqi rahmatullah defoon ko mooy al yi boobu xam nga moom doom ji di wàllu yu diin waaw ño ah moo nekk ponkal bu rëy waaw ci tarxu téere bu am am solo la rahmatullah alayhi mu ne sama baay <laughs> eh, baayam baayam muy al-Haafizul Iraaqi Abul Fadl waaw waxoon nañ la ko ah, moom lañ la doon wax léegi mooy sëriñu imaam al-Haafiz Hajar bi mooy baayam eh, eh, mu ne moom ba nga xamante ne nii nag ci la nekk eh, mu ne lamma wa wa lamma waliyal walidi yaani al-Haafiz Abul Fadl al-Iraaqi imaamata masjidil Madina parce que dafa ne woon dañ ko defoon mu nekkoon l'imam jàkkaay yonent bi sallallahu alayhi mu ne woon fa imam bi mu ne sama waajur bi al-Hafiz Abul Fadl euh, euh, euh, al-Iraqi lii neex na waaye doom daal wala ba tayyibu moom yàqu gis nga de waaw moom lañ la wax masala yi gisoon war yooyu ñaan bàyyi ji lii la wax doom ji wax lii voilà <laughs> voilà mooy moom la léegi voilà léegi mu ne sama baay bi nga xam ne ci la nekk ci lañ ko def mu nekk le l'imam de euh, masjidu rasulillah alayhi salatu wassalam mu ne ahya sunnatahum alqadima fi dalik li mu def dafa ñëw daal di dekkilaat la nga xam ne moo doon sunnaay waa Medina ci loolu waaw waaye mu ne maa muara maa muraati ma alayhi al waaye di bàyyi di sàmmonteeg li nga xam ne ñi ëpp ci lañ ñëwoon ci ñoom mu ne loolu moo taxoon fa kaana nekkoon na man sama bàyyi yu salli tarawih di jiite waa Medina ci jàkkaay yonent bi alayhi salaam awwalal layl bi ishrina na ala al-mu'tad vingt rak'a la leen doon jiite bu njëkk bi xam nga loolu mooy dugal ne waa Makka li li imaamu Shafi'i wax nga xam ne léegi mooy witar bee ci def ñetti rakkaay witar yi da leen defal loolu comme li nga xam ne loolu ñoom ñoom lool la leen fekkoon ñu koy def di ko nommé l'imam de Médine mu loolu la fekk mu def loolu waaye summa ginnaaw bi yaqumu aaxiral layl waaye mujjanteelu guddi gi da ko doon jógaale da doon jógaat fil masjidi foofu jiite leen bi sittin bi sitta ashara bi sitti asharata rak'a seize rak'a waaw mu ne ko defee fa yaxtamu fa yaxtimu jamaa fi shahri ramadan xatmatayn bu ko defee mooy veillé mooy ma sha Allah <laughs> mooy moom guddi gu mooy imam bi waaw xam nga loolu am gis nga ay ay ay Muhammadu al-Muhaysini gi mooy ngi gis ni moom lu mu doon def guddi gu nekk ñaar mooy waa ñu doon wax ay ay al-Muhaysini rahmatullah mais moom jàkk li mu doon jiite mais moom moom moom kese mooy jiite lépp ah du début du Ramadan jusqu'à la fin waaw Makka nag da gis ci Kaaba gi loolu dafa lu baax la mooy bu ko defee ñu def ay imam yu bari ak Medina ñii di awante ak yeneen yi muy xew ci àddina bi nga gis bu kii taree ba benn partie après moom mu pare jeexal keneen ñëwaat lool it baax na waaye moom nii li mu doon def mooy moom da doon jiite premier mooy njaal benn guddi gi mu jiite nit ñi vingt ci jàkkaay yonent bi alayhi salaam ramadan Allahu akbar julli jiite nit ñi vingt rakka waaye ci guddi gi bu feegu guddi balaa guddi gi ji jeex ci même guddi gi day jiitewaat day ñëwaat nekkaat imaam am ñeneen ñoo xam ne ñoom doon nañ xaar wala muy ña fi ne woon wala ñeneen mu jiite leen seize rakka mu ne bu ko defee noonu la doon def ba koor gi yëpp jeex bu ko defee moom li mu doon def mooy doon na def ñaari xatmu waaw dina xatmool ñu njëkk xat mool ñu mu ñi allah allah léegi vingt vingt vingt rakka plus dix rakka muy ñaata trente plus seize six muy seize muy trente six léegi mu witar euh, safaak witar muy trente neuf mu dellu loolu la naan daa delloo ni la nga xam ne dafa ahya sunnatahum alqadima moo tax waa Médina la nga xam ne bu yàgg ñoom loolu lañ doon def mooy Médina euh, euh, doon def trente neuf rakka ci comme ni Seydina wa Mawlana di wax Seydina Malik mu ne al imaam al mu ne kon ginnaaw bi ñu leeralee loolu Allah mu ne kanta kii al imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi mooy léegi da lay wax li gën bari lu ñu jële lu ñu soroo que ne loolu lañ def ci tarawih mu ne al imaam at-Tirmidhi nee na aktharu ma qila fiha anna tusalli tusalla ihda wa arba'ina rak'a yaani bil witr mu ne li gën a bari lu ñu wax ci ñaata ci bariwaay bi ci naafila ci tarawih yi mooy 41 rak'a mu ne loolu boo ci boole witar mais imaam al ne ah lii de la imaam at-Tirmidhi wax waaye wa qad naqala ibn Abd al-Barr al-imaam ibn Abd al-Barr solo na jële ci al-Aswad ibn Yazid kene tusalla arba'iina wa yutiru bi sab'a kene al-Aswad ibn Yazid an-Nakha'i dëkkoon Kufa gis nañ ko keroog di ko li <laughs> moo laajoon Sayyidatu Aisha ci witaru Yonent bi alayhi salaatu salaam muxadram la mais fekkewul gisul Yonent bi alayhi salaatu salaam mu ngi doon dund jamono Yonent bi alayhi salaatu salaam moom euh, léegi euh, mu ne mu ne moom jëlee nañ ci moom nag mu wax loo xam ne na bari lii imaamu yi no toxal li imaam na Abdul Bar jëlee moom que dañuy julli quarante rakka huit arrêt sept rakka waaw bi saba voilà mu ne la kon lool nga am quarante sept mu ne waqiila samaan wa sala samaanun wa salaasin am na ñoo xam ne samaan wa sala samaanun wa salaasin dañ ne trente huit mu ne loolu Muhammad ibn Nasr moo ko jëlee. jële ko ci ay ayman ak yu mel noonu mu ne lii boo ci dollee trente six yi xam nga ne noot yi trente huit la wax hein mu ne loolu mën nañ ko boole wi jële woon ci ñëwoon trente neuf ah ci gàttal boo seetloo mooy wax yi bari na ci mais lii lépp ci ku nekk waxuñ ne lii par force lii ngay def waxuñ ne lii déet loolu lépp kenn waxu ko te tamit wax na nañ la que ne yonent bay saar saam que ne onze rakka léppoon lu muy def lool tekkiwul ne kenn amul droit def lépp lool ginnaaw bi nga xam ne la wax ne salaatul layli masna masna fa in xifta al al al al subha fa awtir bi wahida waaw mu ne daal fa in xifta mu ne julli guddi daal julli guddi masna masna ñaar ñaar la boo ragalee fajar nga julli benn witare kon loolu la mooy yonent bi saa salaam jëlee nañ loolu tekkiwul ne ku deful loolu te loolu taxawoon nañ ci jarul ñu nekk di ci euh, euh, euh, Euh, taxawaat lu bari waaw kon loolu lu am am solo la euh, nit ñi nag ku nekk selon rek li jàppandi fi yow nga def ko moo gën nga naan damay def naa ah, naa def lële ba pare yow finalement doo def dara waaw kon mbir yëpp daal day tag rek ci li nga xam ne tegu ci nit ñi seenuk tay seenuk seenuk sawar ci nga lay tegu te tamit dafa baax ci imaam yi ñu xool xaalu ñi nga xam ne ñoom la ñuy jiite comme ni yeneen saa saa waxoon Seydina Mu'aaz comme niñ ko rappelé léegi voilà bu gisee ni ñii ñu sawar a fi nekk gaa yoo xamante ni voilà ils kii suba liggéey wuñ wala nangam ak waaw wala sax pare nañ koor gi yëpp c'est ça alhamdulilah te xam nañ ne mbir mi lu gudd gudd une heure la ñëpp xam ko loolu tamit man nañ ko kale ci noonu voilà wala deux heures de temps la ñëpp xam ko loolu ñu def ko noonu waaw waaye euh, sinon nañuy xool ku nekk rek euh, li nga xam ne mooy li mu jàppandi fi moom ndax faqra'u ma tayassara minal qur'an voilà waaye jàpp tamit ne waaye vingt rakka vingt rakka rek lay doon kenn du ci yokk kenn du ci wàññi loolu moom amul tegtal gis nga li fi romb rek ngay xam ne loolu moom même bu dee awaam yu bari dañ koy jàpp jàpp ne voilà vingt rakka vingt rakka lay doon voilà <laughs> imam bu ñëw def eh, def kii quatre ñeenti imam kii def quatre keneen ki def quatre muy lan nga am huit keneen ki def quatre douze keneen ki def quatre muy lan seize keneen ki ñëw daal di defaat yeneen kat muy lan vingt teg ci witar loolu euh, euh, loolu teguwul fena ah, que ne il faut mu demee noonu waaw ku ko yokk ku ko wàññi yow moom jàpp nga ne fii mën a def nga lu dul noonu mooy loolu ta euh, yow yow yow yow loolu sawaay juum nga wallahu taala alam hmm? léegi ginnaaw lii xanaa ñu yokk ci benn masala ngir tëj insha allahu taala ah al imaam al waliyuddin al iraqi di leeral benn affaire ci tasribu euh, muy téereem biñ la wax léegi euh, muy euh, tarxu tasrib ah muy leeral benn affaire moom ki nga xamante ne mooy al imaam waliyuddin al iraqi rahimahullah moom baayam mi nga xam ne moo doon imaamu waa Medina radiyallahu taala anhuma mu ne nag jubluwuñ nag ci qiyaamu Ramadan gi a qiyaamu jami'i laylihi te loolu foog naa leer na mooy leen lenn li waaw bal yaxsulu daalika bi yasi bi qiyaami yasirin min al-layl lu néew ci guddi gi boo ko defee baax na boo laa loolu wax ne ñaari rakka yoo def ci biir guddi gi moo gën nga raatale lépp waaw comme li nga xam ne rek loolu la nekkee ci at-tahajjud bi lay li ñu ah, ni nga xam ne noonu la ñëwee at-tahajjud lay li ni nga xam ne mooy eh, ni ñu ko rombe woon di jóg di naafila ci guddi góor góorlu ginnaaw bi nga yeewu nelawee nga yeewu waaw naka noonu eh, mooy julli tamit li nga xamante ne nii mooy eh, eh, gée ci def ko ci mbooloo mu ne loolu it lu am solo la wax gisoon nañ ko ci riyaad bi man sallal isha fi jamaa fa kannama qaama ni sallay waaw hadith sayna Usmaan boobu mu ne woon yeneen saa saa ne ne ku julli mbooloo incha ci mbooloo mu ngi mel ni julli nga guddi gi ku julli fajar ci mbooloo mu ngi mel ni julli nga beneen xaaj bi julli na guddi gi yëpp voilà loolu gisoon nañ ko kon loolu daal c'est pour wax ne mooy euh, nit ki bu mu loo xam ne àttanu ko waaw li ñuy wax ngëneel li ngëneel li bu mu ne ah, man nag léegi damay julli guddi gi yëpp waaw waaw fépp laay julli loolu yonent bay saa saam doon loon def noonu waaw li mu doon def moo taxoon ba nga xamante ne raxtu boobee comme ni ñu ko fàttali woon keroog newoon dañuy julli eh, ñoom dañuy julli te duñu duñu kii eh, ñëwoon laaj jaamu yàlla yonent bay saasaam wax ko mel ni dañ koo xeeb eh, ba kenn ki ne woon doom day taxawati guddi géer di julli dootul dootul dootul nelaw yeneen saasaam bi mu wax leen ne leen lu tax ngeen di wax lii maa leen gën a yàlla te maa leen ko gën a xam damay damay nelaw damay nelaw da damay yeewu di julli waaw anaamu li mu jiite mooy loo xam ne nelaw du doo xam ne euh, loolu euh, du acte cultu culturel voilà euh, lii la rek aada la boo xam ne borom moo ko binde nit ñi mooy dañuy sonn di nelaw mu ne dama koy def moom la njëkke ne damay kon ñu xam ne kon mooy day nelaw di yeewu nekkul ne da ñëw di di di julli guddi gi yëpp malgré di jàpp ne loolu la déedéet parce que loolu mën nga koo def njaal biin bi mais lool du sax te boo ko saxee sax xamal ne newoo ci lu gën waaw moo taxoon mu waxoon ko Seydina Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu bam lam waxoon noonu tamit mu ne ko déedéet waaw fa inna xayra siyaami siyaamu nabiyillahi ak li nga xamante ne moo gën ci julli mooy julli si li nga xam ne mooy nabiyullahi Daawud alayhi salaatu wassalaam kon loolu lu ama am solo la ta'ala aalam léegi ah lu ama am solo la ah <laughs> kon nag nañ yem noonu ah ba ci jotaay bii di ñëw ah ñu daal di gis kon ci kaw nii ci kaw nii ci kaw nii ci kaw nii jeexal nañu li nga xam ne mooy suñu masala bi ah suñu bunt bii tamit jeexal nañ ko doon wax ci istihbaabu qiyaami ramadan wa tarawih wallahu taala alam bii di ñëw ñu jël dañ ciy boole beneen bi léegi bu dee gis nañ ne fichier yi bari na comme ni ñu waxoon ñu daal di leen def deux muy euh, tome cinquante bi suñu côté di dañ koy xaaj deux muy cinquante ak cinquante et bii di ñëw ñu gis chapitre deux cent quatorze di wax ci ngëneelu nag euh, ba léegi ci waru weeru koor gi ci muy laylatul qadri muy li nga xamante ne mooy euh, laylatul qadri ak tamit ban guddi la